ñu ngi woon ci laay yi nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak far ak juróom-ñett fukk ñeent bi nga xam ne ci la suñu boroom doon wax <coughs> naan bés yu limu yooyu nga xam ne mooy ci wàllu koor gi moom mu farataal ci nit ñi mu ne ayyaaman daat ay bés la yoo xam ne yu limu la faman kaana minkum marida képp koo xam ne mooy koor gi bi mu jotee daf koo fekk mu wopp mu feebar loolu nag li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom waa jumhur dañ ne lii nag du n'importe quel feebar ah. walla ah. mooy bu nit ki foog ne rek waa moom feebar bu ndaw bu ko dal rek mu ne non man daal sawaay man du woor loolu li ëpp dañ ne déedéet déedéet affaire bi du loolu ah il faut mu nekk loo xamante ne nii feebar boo xamante ne nii mooy da koy euh, toucher daal mooy day am jeexital ak bu wooroon waaye bu dee yenn feebar yoo xam ne terewu koo woor terewu koo def yu bari ñu ne ah kooku moom taxul moom ñuy wax moom kenn waxu ko waaye nag ku mel ni jële nañ ci ku mel ni ñoom Seydina Ata rahmatullahi alayhi <coughs> moom moom mu ne way koor gépp la voilà mooy façon feebar bépp voilà waaye nag sauf que moom bi nga xamante ne nii noonee comme ni nga xamante ne nii noonee la ko ay al imaam al Buxaari daal di waxe mooy day moom daal yuftiru min al maradi kulli day wu day day day dog ci feebar bu ko man di dal waaye nag al imaam Abdurrazzaq as-Sanani yu def ko solo jële ko ci imaam Ibn ji mu ne damaa wax Seydina Ataa <clears throat> ne ko rahmatullah alayhima ne ko mais ban wopp mooy ki mooy tax nit ki mën a mën a dog ci Ramadan ci weeru koor gi mu ne feebar bi voilà feebar bi ah feebar bu ko dal leena man ah imal imam nu Jurayj rahmatullah alayhi ma ne ko mais moom day woor bu dee ne day woor léegi bu dee nag affaire bi feebar bi daf koo noot ci lay doge mu ne ko waaw kon lool dañuy day leeral waxu Seydina Ataa bi quand même kene du n'importe quel woor même bu waxee lële mooy leeral na waxam quand même mbir mi mooy day woor bu demee nag ba bi di ko noot mu daal di bàyyi loolu mooy li nga xamante ne nii insha allah li ëpp nag loolu lañ wax même bu dee jël nañ ci leneen ci li nga xamante ne nii mooy ko ci salaf yi ku mel ne al imaam Muhammad ibn Sirin alayhi moom daal mu ne moom daal mbir mi lenn la mooy lépp lu dal nit loo xam ne dañ koy tudde feebar rek moom bu ko xasee am kooku mën naa dog comme loolu wax niru mu waxam yooju xam nga ne niru nag waxu naa Ata yi tey jëlee nañ lu mel noonu ne li nga xamante ne ku mel ne al imaam al Hasan ak al imaam Ibrahim an-Naxa'i yu di al imaam Hasanul Basri rahmatullahi alayhima ñoom dañ ne bu mënula julli voilà bu dee mënula taxaw di julli bu boobaa ci lay dog ant rahmatullahi alayhim dañu ne non du n'importe quel feebar quoi mooy nag parce que quand loo xamante ne nii yow terewulaa doxi say soxla terewulaa waxtaan terewulaa dem génn jël sa oto wala jël jël ah dugg sam njagajaay wala dem sa kii doxi say mbir ba pare rien parce que yow sa bopp bee ngi doon xaw a metti tuuti rek ñu ne la dogal ñu ne non non non loolu moom taxul ñuy wax te insha allahu taala loolu mooy li gën a dëgër léegi nag fa man kaana minkum warida képp koo xam ne daan nekk koo xam dafa feebar aw ala safar wala mu nekk ci kaw tukki tukki bi moom mooy tukki boo xamante ne nii nit ki mën na cee wàññi li nga xam ne mooy julli mooy ne bu nekkee ci tukki boobu bu tàmbalee génn fi nga xamante ne mooy gox yi yi nga xam ne fi la dëkk bu génnee rek mooy kooku mën naa tàmbale voilà loolu mooy li nga xamante ne insha allahu taala mooy li gën a dëgër wuuteeg beneen avis bi nga xam ne danaan nit ki même bu dee bu bu bu moom bu bu dogoone day tukki rek balaa génn këram sax bu nekkee ci këram di waaj a génn man naa dog loolu insha allahu taala du lu gën a dëgër parce que nit ki bon même bu dee ne jëlee nañ ko ci lenn ci salaf yi ci saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum wal foofu mooy nit ki man ngaa waajal ne damay dem damay dem kii damay dem voyage yi ba pare <coughs> alhamdulilah am am lu la moom voilà te waa ji nekkagul aw ala safar te suñu borom dafa wax ngeen nekk ci kaw tukki waa ji nekk ci biir këram wax dëgg yàlla même bu dee ne jël na décision voilà moom nee na bon moom daal am na kii que ne moom day day day day day day day tukki waaye nag est ce que kooku dëgg-dëgg moom na nekk na koo xamante ne nii man nañu ko tudde voyageur te génnagul këram loolu moo tax daal li nga xam ne moo gën a sàmm daal ci diine nit ki mooy mu bàyyi daal comme ni nga xam ne noonu la ko leneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di waxe kene na bàyyi ba génn fi nga xamante ne gox yi nga xamante ne nii dëkkam ak yooyu mu daal di commencer loolu mooy li nga xamante ne insha allahu taala moo gën a sàmm ci diine nit yi kon mu ne kooku képp ku feebar wala nga nekk ci tukki kooku na nga jàpp bés yooyu daal di koy fay fa iddatun min ayyamin ukhar ci yeneen bés yoo xam ne ginnaaw koor gi la léegi nag est ce que waa ji bu koor gi jeexee day obligé daal di koy fay nu mu gën a gaawee mooy bala moo surtout juróom benn fan yoo yële yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di xemmeem loo jullit daal di koy woor ginnaaw li nga xamante ne nii mooy ramadan loolu ne ci shawaal ci weeru kori est-ce que loolu noonu est-ce que loolu noonee mooy nit ki am na droit am ay boru koor ba pare di woor juróom benn fan yooyu te wooragul li nga xamante ne nii mooy mooy boru kooram yi dañ moom dañ naan la kooku mën naa woor juróom fan yi ba pare ba bu ko neexee moo tax fa iddatun min ayyamin ukhar mooy bés yépp fekk rek li nga xamante ne koor ngay ñëwaat ñëwagul foofu yépp mën na ko cee woor mën naa def ay koori naafilam comme ay bésu rafaat ak yooyu yépp man na leen a woor même bu dee ne fayagul li nga xamante ni nii moom mooy kooram gi waaye nag na fexe na ko fay balaa koor gële di ñëw insha allahu taala kon nag mbir maa ngi noonale kon nag moom lay wax naan fa iddatun min ayyaamin ukhar wa ala alladhina na loolu ñi nga xam ne nekk na ci kaw ñi nga xam ne mën nañoo woor lool waxoon nañ la li waa jumhurun ulama di boroom xam-xam yi ëpp ci ñoom rahmatullahi alayhim ne lii début bi la woon mooy ne njaal benn bi nit ki manoon na bu manoon a woor te mën a leele da doon tànn am na lu mën naa tànn bu ko neexee joxe ñam bañ a woor léegi nag kanta al ki nga xam ne ibn Abbas radiyallahu anhuma hum yutawwiquuna noonu la ko doon jànge mooy ci kaw ñi nga xam ne day metti lool bu ñu ngaar daajjoo war a woor ñooñu nag ñoom nan la ñuy def du ñu ko mën a woor ànd ak baat ñoom moom dootuñ ko man fa fi fa diyat fa ñoom ci seen kaw liñ teg seen kaw mooy ñu daal di joxe li nga xamante ne mooy fidya ndàmpaay bés boo bëri taamu miskin dañuy leel bés bu nekk benn miskin léegi nag bu dee fanweeri weer weer bi koor gi fanweeri fan la def wala mu def vingt-neuf jours mooy bés bu nekk day joxe loo xam ne dina suur benn nit faman tatawwa xayra suñu boroom nag ne képp koo xamante ne nii dafa nga dafa dafa dafa dafa jotu di def daal yokk lu yiiw yokk lu yiiw ci kaw yiiw mooy ba mu waree joxe joxe ñam jox ko ñi nga xam ne mooy bés bu nekk bu woorul joxe mu daal di joxe lu ëpp la nga xamante ne moo suur benn nit jox ko loo xam ne defal ko bu ñaa waajoo jëlee miskin boobale jox ko daal loo xamante ne nii wax dëgg yàlla nag ëpp na moom benn plat bés koo xam ne suur na bis léegi kooku nag mu ne ku def loolu jot def lu baax loo xamante ne borom bi ko woon de fa huwa kooku le xayrun la mooy jëfam jooju de moo gën ci moom ndax borom bi tabaaraka wa taala amul dara loo xamante ne nii innaka comme li mu waxoon ca xadiis ba yonent bi alayhi salaatu ne woon yow doo jël naan nit ki du def benn def même bu dee day jël li nga xamante ne nii mooy al ma benn benn tibb sax benn danq boo xam ne moom lay danq si xal ko soxnaam lu dul ne dinañ ko fay ca jëf joo joojëlee kon nag bu defee lii kon nag faman waa kon nag képp koo xam ne dafa leel lu ëpp li nga xamante ne mooy benn miskin nga jox ko lu ëpp lu ko suur kese nga jox ko leneen loo xam ne sax mën na cee jàpp beneen yoon kookale moom moom lan la mooy li nga xamante ne nii kooku de lool mu def fa huwa xayrun la moo gën ci moom suñu boroom nag ne wa an tasuumu xayrun lakum léegi nag lële mooy li jiitu woon ci waxu jumhur kene mooy ku manoon wa ala alladhina yutiquuna fidyatun ta'amu miskin ku man ci yéen même bu dee mën naa léeg-léeg te mën a woor bu ko boo kooku mën naa tànn daal di joxe li nga xamante ne mooy joxe ñam benn miskin bés bu nekk léegi nag ginnaaw gi ci la suñu boroom nag wàccee lii tegu mottali laaya bi léegi nag boroom xam-xam yoo yële ñu ne rahmatullah alayhim lii nag mooy li nga xamante ne nii moom moo far nekk def mbir mi farata am na ñu ne yeneen laay yi ci yeneen laay yi ñëw nga xamante ne moom lay wax naan képp ko fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu ñu ne voilà loolu la loolu loolu surtout loolu mooy li nga xam ne moo dindi léegi possibilité mën a tànn googu moo ko dindi def ne léegi moom amatul tànn képp ku mën a woor amatul ñu naan la yow man ngaa woor man ngaa joxe ñam léegi nag bu la neexee tànn ñu ne non non loolu amatul ndax laay bële fa alhamdulillah faman shahida minkum ash-shahra bii ñëw ci laaya bi ci tegu loolu moo dindi lale folli ko daal di def farata nag képp ku ko man moom day nekk farata ci yow nga woor